ahmadul xadim alayhi ridwanul baaqil qadim fi qasidatihi masalikul jinan fi jam'i ma farraqahu ad-daymani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fi sadaqati wal infaqi wa silati rahim wa kullu ma akaltahu min maalika tabshiru dhil imaani ma kalaamika ay ma'ahu wa mithluhu tabassumu fi wajhihi wa mithluhu takarrumu kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi doon digal mu ngi doon wax yi nga xam ne day taxaw taxawaayu saraxe waxoon na wa kullu ma akaltahu min maalika lépp loo xam ne yow cam si yaa ko lekk ci sa alal tabshiru di imaan yi nga nekk bëgg aji bëggal ki nga xam ne aji ngëm yàlla la ma kalaamika ak wax ji ngay wax muy wax ju yiw ay ma léegi nag fii mooy kon wax joo jële ma naan wax ju yiw mooy nga wax ju yiw ak koo xam ne boroom ngëm yàlla la ngay wax ak moom wax ju yiw waaw kooku noonu wax ak sa ngëm yàlla sa waay ngëm yàlla ak jullit wax joo xamante ne wax ju ra joo xam ne ju baax la yoo xamante ne day dugalu ngëm yàlla ak ak mbégte ci moom waaye lekk ak moom tamit loolu lépp mën na cee dugg lépp maahu ak moom wa misluhu ak lu mel ni moom ak tabassum dajeeg sa sa mbokk jullit nga daal di yow sa xar kanam raw la nay nga daal di kontaan mu gis ak mbégte ci sa xar kanam lool rek bokk na ci li nga xamante ne nii mooy saraxe yi nga xamante ne nii yu am doole yi yi nga xamante ne nii daa am solo lool te day taxawe li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy taxawaayu day jël taxawaayu sarax fii wajhi ak tabassumu fii wajhi voilà mooy nga daal di muuñ bi xar kanamam ba mu la gisee waaye mu ne wa misluhu na ko noonee day taxawu taxaw waaye saraka alhamdulilah at takarrumu mooy li nga xamante ne teraanga gi nga xam ne moom nga koy defal daal di koy defal ay teraanga daal di koy wàcce wàccaayu teraanga koo kële loolu it ci wàllu sarax yi la bokk alhamdulilah ni ñu ne ko jeex na mu ne déedéet kada salaamuka alayhi bibtisaam taniyatun lahu idha nalal maram mu ne kadaa ba léegi bokk na ci jëf yi nga xam ne day taxaw taxawaayu saraxee gisoon nañ ci ñaar fukku léegi nag mu ngi ñëw di wax ci ñaar fukkeel beeg benn mu ne kada naka noon salaamuka sa nuyu gi nga xam ne moom ngay nuyu alayhi ca sa mbokk moo mële muy dil imaani jullit ba bitti saam te ba mu la gisee nga koy nuyu nga daal di muuñ tahni'atan lahu waaye ndokkeel gi nga koy ndokkeel loolu yi bokk na ci li nga xamante ne nii bokk na ci saraxe yi muy muy fukkal beeg ñaar fukkal beeg ñaar lahu di ko ndokkeel idaa naalal maram bu dee ne lam doon sàkku da cee jot comme sa bokk jullit boo xamante ne nii da doon passé examen BFM wala da doon passé benn concours wala benn yu mel noonu nga xam ne am na nga daal di koy bégal daal di koy yal na yal na ko borom bi def mu woyof ci yow ubbil la ay buntuy yoo xamante ne nii da lay jik yooyu yooyu yépp dafa bokk day taxaw taxawaayu saraxe waaye mu nekk koo xamante ne nii voilà daa am lu mu doon ut parce que bon il voulait avoir diplôme de mécanicien ngir am benn atelier wala am agrément boo xam ne ngir devenir walaa koo xamante ne nii day gérer benn post wala yu mel noonu le mu daal di koy am léegi wala man ngay ubbi yenn liggéey yoo xam ne dañ ne fokk nga am diplôme man koo def mu am ko nga daal di kontaan ci lool wan ko ne bëgg nga fële mu ne loolu day taxaw li nga xam ne mooy palaasu saraxee ñu ne ko waaw est-ce que jeex na radiyallahu ankum mu ne déedéet kada dilalatun ala ne kada bokk na ci ba léegi muy ñaar ñett mu ne dilaalatun di tegtal jaam <laughs> di tegtal <laughs> allahu akbar waaw waaw mooy di tegtal jaam yi yiiw <laughs> waaw waaw lu lu yiiw rek yow sa lépp am nusxa li kulli muslim di di biir ngir bépp way gëm yàlla comme li nga xamante ne nii noon la ko yonent bi alei sat daal di woon dénke ñoom saxaaba yoo yelee allahu akbar ah kada kon naka noonu la day taxaw taxawaayu saraxe dilaalatun alal xayraati di tegtale ci li nga xam ne mooy yiiw yi lahu ñeel ko li nushin dar dara taxul ngir rek laayi biir wa alal xaajaati waaye di ko doxal di ko laaye biir ci aajoom yi mu am bu la ci laajee conseil laaj la li nga xam ne mooy sax xalaat est ce que lii muy def jàpp nga ne moos commerce bii fii mu nar a dugal alalam est ce que yow comme que xam nga ci dara est ce que yaakaar nga ne lii bu ko ci defee c'est pas nga daal di koy tegtal li gëm daal di koy jox ay conseil wa alal xaajaati ca aajoom ya nga cay taxaw te di ko defal mu ne nag mu ngi noonu ñu ne ko a ah, sëriñ bi radiyallahu anka affaire yi jeex naam jeexul mu ne jeexagul kon loolu mooy wa alal xaajaati moo doon 24 bi ñaar fukkal beeg ñeent mu ne kon dëggal ma wax la li ci tegu mu ne kada i'anatun alal xaaji lahu bi mastata'ta wa mudaratun lahu mu ne kada ba léegi bokk na ci nga xam ne day taxaw ah taxawaayu saraxee i'anatun alal xaaji mooy nga dimbali ko ci ki nga xamante ne nii mooy alal xaaji lahu mooy koo xam ne dafa mal aajo aajo goo xam ne bu jam yow yow nga bàyyi sa mbiru bopp ngir defal ko loolu yàqalu la dara am na nag lu mu lay gêner parce que am na par exemple profit boo naroon am bu kawe boo xam ne boo demoon léegi di ko am mais nga xam ne bon kii. aajoom jàmp na bu ma ko doxee nag boo profit ba la ma naroon a am cëlali dina wàññeeku mais nga ne naa ko def quand même voilà naa ko def parce que yu mel noonu mu ne loolu nga nekk di ko dimbali alal xaaji lahu ci loo xamante ne aajoom la bi ma sa tanta sa kem kàttan nag doo ci day doo ci day tañlu déedéet mooy yow loo am rek doo man ci wax ci dox ci woote ci bind texto ci yónni ci partage loo xam ne day dimbali sa mbokku jullit nga man ko lool nga koy def di ko dimbalee ndax aajo goo xam ne bu jàmp la bu taxaw wa mudaaratan lahu kon ah nañ taxaw léegi 24 kon i'anatun alal haaji moo doon 25 voilà bi ma sa tante waaye wa mudaaraatun lahu mooy vingt 26 mooy ñaar fukk beeg juróom benn yi nga xam ne ba léegi day taxaw taxawaayu saraxe mooy mudaaraat mooy loo xamante ne nii yow sa mbokku julli da koo soxla ci yow du lu xaraam nag waaw moom mais nag bon mooy li ñu wax sànq rek voilà moo léegi mais yow bon nga nga naroo ko woon a def mais nga defal ko ko ngir lool waaw wala bu ñëwee waat waaw ne na damaa bëgg a waat naa ne di nga ma defal lii mu nekk loo xam ne xaraamul xam nga nga ne ko defuma mais loolu comme ko waat na. dimbalil sa mbokku jullit nga ne boo garaawul bu ko fi wax non yow waroo a waat ko waa oh, mais nee ko waa garaaw comme que waat nga <laughs> tey saawaay garaawul comme que kii nga insister nga bàyyil ma def ko ko loo xam ne rek du parce que bu dee lu xaram la loolu mooy mudaaxana waaw mudaaraat mooy loo xam ne dagan mu baax la lu baax la mais nag sa kaw quoi nga ne man naa bàyyi sama samay yitte ngir defal ci sama mbokk mii ndax daa soxla loo xam ne da cee insister ma bon ma ko defal waaw di ko topp moom ci li nga xam ne neex na ko tadulu xaraam loolu mooy mudaaraat mudaahana nag mooy contraire bi mooy li nga xam ne mooy liñ naan raayalante gannaaw xam nga loolu rek <laughs> wax na boppam raayalante gannaaw moom ciy caaxaan la waaw waa ji nekk ci caaxaan yow nga nekk yow nga ko ci raayalante gannaaw ku nekk di yow daal na boo ko wax sa bët bi xonq na doo ko wax sa gémmiñ gi forox na parce que rek ngir moo ko neex te xam nga ne loolu baaxul ci moom loolu moo bon mooy mudaahana waaye mudaa euh, lii nga xamante ne nii mooy mudaaraat loolu baax na loolu mooy li nga xam ne lu rëy rëy la nga xam ne day taxaw li nga xam ne mooy taxawaayu saraxee ñu ne ko sëriñ bi kon ñu ngi déglu radiyallahu anka mu ne kada du'a lahu ma'a istighfari lahu wa qarduhu li wajhil baari mu ne kada ba léegi bokk na ci yi nga xamante ne nii day taxawaay day taxaw taxaw taxawaayu li nga xam ne mooy saraxe du'aa'un lahu mooy ñaan goo da euh, goo xam ne moom nga koy ñaanal moom sa bokk jullit boo bële ala wajhil bi nag moo gën a ti foo xam ne yëgu ko moom xamul ne sax yaa ngi koy ñaanal nga julli julli yoo yaakaar daal di koy ñaanal foo xam ne kenn xamu ko wala sax ngay dox ci mbedd mi sa xel dem ci moom nga daal di koy ñaanal loo xam ne yëgu ko mu ne loolu day taxaw li nga xamante ne nii mooy taxawaayu saraxe loolu kon ñaata la mu ne 27 angoog mooy ñaar ak di ko ñaanal njéggal ak suturaay borom bi tabaaraka wa taala lahu ñeel ko lool ñaata la lool du vingt-huit am nga ne ma ñaar fukk ak juróom ñett lañ koy wax ci wolof ma ne la waaw waaw mu ne wa qarduhu waaye it di ko lebal loolu mooy di ko lebal bu dee daa soxla loo xam ne lu jàmp la ala ko war a def moom amu ko yaakaar na ci yow tax xam nga ne am nga ko yow yaakaar na ne am nga ko mais yow xam nga ne am nga ko bu dee ne yow du la yàqal dara boo ko joxee du la dara wala bon garaawul yow mën nga ba beneen yoon nga daal di koy lebal wa qarduhu li wajhil baari te boo koy def nag mooy def ko rek ngir lan ah nekk nekk borom bi tabaaraka wa taala kese nga ciy ut ak ngërëmam kon loolu mooy lan ma ne la loolu mooy ñaar fukk beeg juróom-ñeent mooy vingt-neuf koy wax ci français moo jeex naam jeexul mu ne déedéet tafriixu kalmiyaah min dalwika fi inaa'i misla tasadduqi fi mu ne tafriixu ka jël sotti almiyaaha ndox min dalwika ci sa baag bi nga rootee nga ñëw sottil ko fii inaa in fii inaa ihi ca ndabam rootal sa bokku daal di koy root sottil moo xam ci robinet wala ci teen daal di koy sottil la mithla tasadduqin lool day taxaw loo xamante ne taxawaayu sarax yaf yi boo xam ne taxsi na taxaw na boo xam ne bu mat la bu agsi kon nag lii kon nag sëriñ bi ndax jeex naam jeexul mu ne jeexagul bàyyi leen bi bii di ñëw ñu daal di àggale ndax sa ne